waaw gaa yi ciy woote wu bari léegi di ko mbubboo gëmuñ ci tus te xamuñu sax yoon wi dañ koo xamul waaw xamuñu ci dara jàpp nañ ne li ñu gis léegi nii loolu mooy yoonu yàlla loolu bu dee loolu moom deeboo ku nekk ber sa daara quoi ne jaru ko te amul solo walla bal da lay lor sax wal iyaazu billah mooy ñaan yi yonent bay saasaam joxe liñ ci bëggoon wax mooy boo ci jàppee yow non seulement li gën nga def mooy al ittibaa topp lu yonent bay saasab lu leer saxe ci moom ne moo jàngale lii nga nekk ci kan moo nekk ci lu gën ci loolu nit kooku ba pare mu tànnal la ci biir gis nañ ci bi ñaan boobu radiyallahu mais mu jox la bii la bii mooy seen sang ci wàllu ñaan jéggal yàlla waaw istaghfiru rabbakum bii moo ci bii moo ci seen sànq waaw nga jàpp ko jaamoo ko boroom bi sellal sa yéene ngir boroom bi jeex na roy ko yonentam alayhi salaatu wassalaam kenn gënul loo nekk waaw te gis nga kaddu gi mooy dafa nekk ñaan goo xam ne li yonent may saar wax wallahi huwa saadiqul masduq mooy ñaan la goo xam ne dafa làmboo mbooleem yiw ba pare dàqal la mbooleem li nga xamante ne nii ay safaan la moo na al imaam ibn abi jamra radiyallahu anhu faxlu diini al imaam al xaafid xajar di toxal waxam mu ne moom al imaam ibn abi jamra rahimahullah jamaca sallallahu alayhi wa sallam fi haaza al xadiis min badii' al macaani wa xusni al yaxuqu lahu annahu yusamma sayyidal sayyid annahu yusamma sayyidul istighfar fa fiihi al-iqrar lillah wahdahu bil ilaahiyya wal ubuudiyya wal i'tiraaf bi annahu al-xaaliq wal iqrar bil ahdi alladhi akhadahu alayhi war rajaa bimaa wa'adahu bihi wal isti'aazatu min sharri maa janaa al-'abdu alaa nafsihi wa idaafatu an-ni'maa'i ilaa mawjuudihaa wa idaafati ad-dambi ila nafsihi wa raghbatihi fi al-maghfira wa i'tiraafihi bi annahu laa yaqdiru ahadun ala dhalika illa hu wa fi kulli dhalika wa fi kulli dhalika al-ishaara ila al-jam'i bayna ash-shari'ati wal-haqiiqa fa inna takaalifa ash-shari'a laa tuhsalu illaa idhaa kaana fi dhalika awnun min allahi ta'aala wa huwa wa haadha al-qadru alladhii yuqnaa anhu bil-haqiiqa falaw ittafaqa anna al-abda xaalafa hatta yajriya alayhi ma qudira alayhi wa maata wa qaamati al-hujjatu alayhi bi bayaani al-muxaalafa lam yabqa illaa ahadu al-amrayni imma al-uquuba bi muqtada al-adl aw al-afwu bi muqtada al-fadl voilà al-imaam ibn abi jamra faxluddiin rahimahullah al-andalusi maliki la woon andalusi defoon moo def dafa tànn yenn ci xadiisu imaamu Nawawi eh, non imaam Buxaari saraako voilà imaam alxam xajar day ci moom lu bari parce que bu saraawoon lépp moom yaa xawla wala quwwata <laughs> non jëm taami jamono la woon mu ne ah mu ne yeneen travi saa saa dafa dajale ci xadiis bi rafetaayu maanaa yi yu jotale ak kaddu yi gën rafet yi nga xamante ne nii ñoom yelloo nañu moos ñu tudde ko sayyidul istighfar ñaan gi waaye mooy sangu ñaan ñaan jéggal yàlla yi mu ne ndax nekk na ci premièrement al iqraaru lillah mooy saxalal yàlla kene wahdahu moom dong bil ilu bil kene moom dong mooy borom bu ñu war a jaamu te moom moom jaam yi moom dong lañu war a jaam wal ubudiyya waaye suñu servitude nekk jaam ngir kan jaamu kan yàlla waaw moo tax wa ana abduk allahumma anta rabbi mooy uluhiyya yow kese la laa ilaha illa anta amul kenn ku ñu war a jaamu ko du dewa ah benn ngoo al iqraaru lillah wahdahu bil ilahiyya wal ubud xalaqtani wa ana abduk yow dong lañ war a jaamu waaw wal i'tiraafu bi annahu al xaaliq ken moom moo bind waaw moom borom bi moo bind xalaqtani ndigal lii mooy moo ñu bind moom mooy alxaali mooy aji bind gi waaw waaye saxal dëggal te reconnaître bil ahdi alladhi axadahu waaw bi mu jël ci jaam yépp dañ waxoon ko sànq wa ana ala ahdika waaw waaw keroog bi nga xam ne borom bi tabaraka wa ci la jël ci alamu zarra waaw waaw wax jaam yi ne leen alastu bi rabbikum allah moo yëpp wa id axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bala shahidna taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin ca suratul araf aya 172 borom bi ne neen saa sa fàttalekul bi sa borom daal di jële ci doomu aadama yi alayhi alayhi salatu wassalam te seen ligg waaw seen njaboot ya wal alamu zarra ca ndiggal maam aadama alayhi salaatu wassalaam waaw laaj leen seedeloo leen ci seen bopp ne leen ndax man duma seen boroom bakkan yépp a seede même yéeféer yi sauf que ñi dañoo seede tawan waaw kii bu képp koo xamante ne nii ngëm yàlla ngay doon keroog bésu alastu bi rabbikum bi nga koy wax dalaa neex nga wommatu toroxlul sa boroom ne aha balaa waaye bakkan yi nga xamante ne ñoo yéeféer yi ñoom ak képp koo xam ne weddikatu yàlla nga ca ngay faatoo kooku dina ne balaa ñoom ñépp ne balaa waaye nag dañ ko cee njatt waaw lu loo xam ne ci coobareem la ko def dañ ko cee njatt waaw waaw képp nag koo xamante ne nii ñaar yooyu nag moo am ñi nga xamante ne nii ci coobare ci ngëneel gu leen yàlla defal lañ ne woon balaa aha ñooñu ñooy nekk ay jullit ñooy dugg àjjana ñi nga xam ne nag ñoom dañ ne woon balaa waaye ci forcé woon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy waa safara wal iyaadu billah loolu lay fàttali noonee ci aaya boobee waaw xaalu balaa ñoom ñépp shahid naa seede nañ borom bi que ne yow rek yaay borom bi ñu war a jaamu waaw bu ñu demee suuf fu ñu man di nekk ci univers yeeg planètes yeeg fépp suuf uusan suuf yow mii yaa yelloo ñu jaamu la yaay suñu borom borom bi na nag damaa jël pacte bii ci an taqulu bañ ngeen di wax yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba waaw inna kunna an hadha ghafilin nga ah borom bi booy bu den seedewul woon lii bakkanu bakkanu doomu maa gën lii ko ñaari yow yawmal qiyaam waay bi yëppi waxoon nañ keroog say daan wax gaay dañ naan alayhi salaam mais nuux mii ñëwul hadith ba sa imaamul Bukhari waaw Seydina Nuux ay ñoñam dañ naan borom bi bu leen kii dañ naan Seydina Nuux woowu leen dara te pourtant indi la leen lii lépp léegi imaginer nit ñi ñii moo tax borom bi nag jël bii nga xam ne gaa fii bu ñëwee ci àddina ñu bari daanaka ñépp ko fàtte ku dul ku yàlla yee waaw <laughs> booy wax lii moom dañ naan waaw waaw waaw <laughs> waaye am na ñoo xamante ne borom bi dina leen di may que ne loolu ñu koy dund gis ko xam nan la demee woon dëgg-dëgg waaw ñooñu mbir yi du xam nga jullit ñu bari dañ koo gëm mais du lu ñu dund mooy lu ñu dund la exactement mais du lu leen yàlla wuññil ñu xam naka la demee woon exactement. am na ñoo xam ne nag borom bi da leen di wuññil loolu ñu gis ko moo tax ñoom seen jaamu yàlla ñu mel noonu ñoom ci yaqin lay tegu. alors que ñi ci des mooy ci xaybu la mooy al imaanu bil xaybi kese la mooy dañoo gëm kumpa lu baax la nag ndax loolu moo lay def jullit voilà am ñoo am ne nag mooy mbir mi darul xaybu ci ñoom mooy affaire affaire bi yaqin la dafa leer nañ ndax borom bi da leen koo wan <laughs> waaw moo tax ñaar ñooñu ni ñuy jaamoo yàlla dina wute de <laughs> waaw <laughs> kon mu ngi noonee borom bi ne kon damay bañ an taqulu yawmal qiyaamati inna kunna an hadha ghafilin léegi nag ñaan gi dafa dugal looloy fàttali jaam bi loolee ngir nga koy am en permanence ci sa bi tous les jours nga koy wax suba bëccëg suba gi ngoon gi waaw di fàttali ko en boo bële borom bi jëloon te borom bi ca euh, fawwul faw fawwul <laughs> waaw jëloowul pacte boobu jaam yi seedaloo leen seen bopp ngir nii quoi ngir bu ñëwee ci kaw suuf léegi yëgë di nekk xaafiluuna yi nga xam ne moom nee na lool laay bañ ngeen di wax yawmal qiyam ñaan bi nag dugal loolu di la fàttali ahd góogale waaw waaw wal iqraar ba pare saxal ne ah kay borom bi nangu na dëggal nañu bil ahdi alladhi axada alayhi moo axadahu alayhi moom la jëloon ci jaam bi moom mii ñaan ñaan gi ku nekk war rajaa waaye ñaan gi dafa lamboo yaakaar bi jaam bi am bi ma wa'adahu bihi li ko borom bi dig moo tax mu wax ko ne ana wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat sa dige bi nga digle bi nga dige na képp ko ma jaamu maa lay defal lii maa ngi gëm dige boobu waaw sa dige boobu borom bi tabaaraka wa taala man maa ngi koy gëm man sa jaam sii waaw maa ngi ko gëm de lépp loo xamante ne di nga ñëw ko ci sa alquran sa lisaanu yonent alayhi salaam wala yonent bu man di doon gëm naa ko borom bi waaw sa diggoo yépp gëm naa ko wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu waaw waaye pacte boobu la ma jëloon sama kem kàttan ndax xam naa ne manuma laa jaamu ba matal dëgg-dëgg waaw ndax wax nga ñu ko wa ma qadarullaha xaqa qadre dëgg-dëgg nit ñi nattuñu yàlla dëgg-dëgg nañ ko war a natte waaw te jaam bi loo jaamu jaamu yàlla di nga xamante ne des na waaw jaam bi xam ne kon moom de toute façon kanamam ci kanamu boroomam lépp lu mu présenté manu la nekk ci lu baax ci jëf juñ naan jëf ju baax la manu la nekk lu dul loo xam ne dafa wàññeeku waaw bu matee ci ay bëtam matut ci kanamu yàlla parce que yàlla mooy boroom waaw te comme que moom du ku mu mën a saisir te manu koo matal njaamu gi kon nag mu reconnaître mastopante waaw waaw borom bi yi ma digal yépp même yi ma ciy taxawu sax matut ni ma ko war a matale waaw waaye yi nga ma defal ah ah cant ya ca war tamit defuma ko exactement rawatina sama ahdi boobee ma jëloon ak nga jëloon ci ñun pacte boobee yow yaay suñu borom yow la ñu war a jaamu te duñ la bokkaale di topp say digal di bàyyi say tere loolu de ah maa ngi jëlee waaye de. borom bi yaa ma gën a xam saa bopp mastata'tu la waaw keem li ma man de te li ma man matut doyut allahu akbar moo na al imam ibn abi jamra ne loolu ñaan bi da ko dugalaale waaw war rajaa bi ma wa'adahu bihi ba pare jaam bi am li nga xamante ne mooy am yaakaar ci li ko yàlla dig moo tax mu ne ala maa ngi ci liñ ma dig maa ngi ko gëm waaw moo na yeneen ci ma ne saa saam waxoon ñaata ay fan yu jege laata muy génn àddina laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu dhanna billah waaw ñetti fan laata muy génn àddina waaw jundub hadis ben ci sa imam muslim mu ne yeneen ci ma ne saa salaam nee na bu kenn ci yéen génn àddina waaw lu dul lu dul na nekk koo xamante ne day rafet njokk ci borom bi tabaaraka wa taala waaw Seydina Jaabir bunu Abdillah daal dina koy solo mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim bunul Hajjaaji al-Qushayri an-Nisaapuuri rahmatullah alayhi allahu akbar waaw lii la mooy xusnu danni jaam bi nag lool la matal fii allahu akbar waaw <laughs> mooy bul désespéré wu la taqnatu min rahmatillah kon loolu jaam bi moom la wane fii moom la al imaam ibnu abi jamra fahlud diini radiyallahu anhu di wax nii ne daa bokk ci kaddu yi yi yi euh, euh, euh, ñaan gi làmboo mooy am yaakaar ar waaw bi nga xamante ne nii moom la jaam bi am ci li nga xam ne mooy diggay yàlla yi yaakaar la ko yàlla dig waaw allahu akbar bi ma waadahu bi wal isti'aada waaye di ñaan borom bi mu daal di koy musal min sharri ma jana al abd ala nafsi ci mbonu conséquence yu bon yi jaam di def mu këpp ci kawam parce que bàkkaar bu ne am na luy ñëw ca gannaaw lu muy waral ñaan nag borom bi non seulement mu jéggal la waaye loolee sax buum la ci topp dara allahu akbar kon mu ngi noon li nga xam ne moom la fàggu ci ay ñaawteef borom bi daal di koy musal ca mbonu loolee ci boppam ba pare mu jël xéewal yi lu baax yépp mu askane la wa idaafatu naama ila mujid mawjudiha mu mujidiha ki nga xam ne moo ko fi def waaw borom bi xéewal yi moom la moo tax mu ne abu'u laka bi ni'matika alay maa ngi reconnaître waaw li nga xam ne mooy sa xéewal yi nga xam ne moom nga ma defal sot dottil ma ko li xéewal yi mu askane la ko borom bi waaw kanta li nga xamante ne mooy safaan yi ah wa wa idaafati dhanbi ila nafsi kanta nag safaan bi nag mu daal di koy askanele boppam te loolu mooy teggi ñi gën a mat waaw même bu dee ne lépp ci ki namm namm yàlla ak dogalam la amee ay teggin mooy yi nga xam ne ñooy safaan yi yu matteeg yooyu jaam bi askane la ko boppam kanta yi nga xamante ne ñooy yu baax yi ak xéewal yi mu askane la ko boroomam te loolu la Seydina al Xaliil alayhi salaatu wassalaam jàngaloon ñu waaw ba mu naan waa ñoñam alladi xalaqani fa huwa yahdin walladi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin walladi yumituni thumma yuhyin walladi atma'u an yaghfira li khati'ati yawma ddin Allah bi muy wax ak ay ñoñam ca Babylone xamal leen bam rajaxee seen xërëm yëla ci tegu gisoon nañ ko fan yële li ñuy gis xadiisu shafaa mu yëgal leen bu baax nag yi ngeen di jaamu nag samay noon lañ waaw man nag ki may jaamu mooy rabbal alamin te kooku boroom mbindeef yi mooy ki nga xamante ne moo ma bind moom dong xalaqa nii xéewalu nekkal ma fa huwa te moom dong yahdin mooy ki ma gindi teg ma ci yoon te moo may gindi ñaar walladi te borom boobee di rabbul alamin huwa moom yut'imu nii moo may leel ñett wa yasqin ñeent moo may nandal yépp mu ne borom bee koy def waaye bi ñëwee ci feebar xam nga yooyu xéewal la nekkal la gindi guidance gindi la di la leel di la nandal xam nga yu naay lu baax lu ay xéewal la yépp mu ne borom bi borom bi la alladi alladi huwa waaye ba mu ñëwee ci safaan ba nga xam ne loolu ci jaam bi day metti muy feebar mu ne wa ida maritu waaw waxul ne wa huwa yumriduni te moom moo may feebar boo déedéet te pourtant bu ko waxoon mu jub kan mooy koy feebar loo ko dul yàlla waaye ci teggin wa iza maridtu bu ma feebaree mu delloo gën tubi dox delloo ko boppam bu ma feebaree fa huwa moom yasfiin moo moo may moo may moo may wéral moo may faj juróom waaw kon gis nga lii mooy tegg ni nga xamante ne nii mooy yi gën a lii mooy yi gën a mat moo tax jaam fii yonent way saa kaddu yii muy jox wallahi huwa alladhi a'taahu allahu jawaami' al moom la borom bi jox kaddu yu mëdd yi nga xamante ne nii trésor yi ci nekk kenn mënu koo dab allahu akbar wala imam nabi jamra fahlu diini rahimahullah wa radiya anhu mu ne ba pare bokk na ci kon lii mooy idaafatu an-na'maa'i ila mujibiha wa idaafati dhanbi ila nafsi jël xéewal yi nga centré ko ne borom bi la te loolu mooy dëgg kanta li nga xamante ne mooy bàkkaar lu safaan loolu nga yow jaam bi nga delloo ko sa bopp moo tax xam nga nit du taxaw naan bo man bu ma sànkoo yàlla ma sànk déet loolu du wax loolu loolu loolu adab féetewu ko kaw waaw te loolu wax naa la ñun wolof yi des fois ñuy waxe wax yoo xam ne ñoo xam dañu war a defaraat suñuy kàddu rawatina képp koo xam ne ci euh, yaa ngi ci champ de xam-xam toolu xam-xam waroo di waxe comme ñëpp non sa langage da koo war a da koo war a calibrer waroo ne nii lañ fekk nit ñi di wax may waxe noonu déedéet yow xam-xam bi nga yor muy xam-xamu yonent saa mooy jàngal nit ñi ni ñuy wax moo leen war a yar bu dee ñi war yar nit ñi nag yarootuñu ci jàngaleem yonent saa bal ñu laggal seen lam nañ ak seeni jëfi li nga xam ne moom la population yi def kan moo leen di yar wara'i dhib wara'i wara'i dhib wara'i shati yar'a dhib anha fa kayfa idha dhib laha ri'a ki nga xam ne mooy sàmm gàtt yi de day fexe di aar gàtt yi ci till bi ci damay laaj bu dee daa bàyyi li muy def nag bàyyeeku ko luu yi ñoom ñii ci lii di di sàmm xar yëg ba yi nu muy demee dañ leen di faagaaga loolu mooy ñi nga xam ne xamuñu foo pas mettre la charrue avant les bœufs xaw ma lañ koy wax <laughs> waaw boo jëlee charrette bi war a takk charrette bi au lieu nga jël fas wi def ko mu jiitu nga jël charrette bi balankaar yi nekk ci digganteem yow nga jël sareet bi teg ba pare nen fas wa ca gannaaw ngoy dakk loolu xam nga ne ma du dox loolu nag mooy boroom xam-xam yoo xamante ne nii dañoo bàyyi ni leen l'islam yare ci doxalin ci waxin euh, ci yooyu yëpp comportement ñu bàyyi ko fi di comporté woo comme le lambda ak le la masse populaire euh, ñoom ni ñuy comporté woo ak ñi xamul même bu dee ne sax domaine yañ nekk ay kilifa lañ fay boroom xam-xam mais xam-xamu diine bii nga xam ne moo war a yar nit ñi moom mu bàyyi ko di comporter comme ñoon loolu aar la wa naarun wallah kon loolu lu garaaw la moo tax teggin yu mag yaa ngi waaw abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi waaw sama bi ni'matika alayya sa xéewal yi yow borom bi ci sama kaw waaye bakkaar <laughs> mu ne bi wa abu bi zambi kon nag faghfir lii waaw mu ne waa tiraafu moo tax mu ne wa idaafatun kon ad-dambi ila nas wa raghbatihi fil maghfira wa par xemmeem jaam bi xemmeem li nga xam ne mooy jéggalu yàlla moo tax mu ne ko faghfir lii jéggal ma ah, euh, euh, euh, yi ku dul yow borom bi tabaaraka wa xanaa borom bi waxalu ko boppam gis nañ ko bii passé ci jo bi ñuy gis ci aay yi du bii passé mooy euh, kii yi quoi bi ñuy commencé téere bi nii kitaabul istighfar baabul istighfar ah aay biñ gisoon walladina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dunubihim borom bi lu mu ci def wa man yaghfiru dunuba illa allah ana kan mooy jéggale bàkkaari kurut yàlla moo tax mu ne ko fa innahu la yaghfiru dhunub kenn du jéggale bàkkaar yi illa allah kurut yàlla jaam du jaam ni yow moo lay jéggal say bàkkaar loolu wax naa la ko caaxaan la yu ñu war a seetaat ñenn ñi sax dañ koo tàmm rek dañoo miin gis nit ñi wax ñuy wax loolu laa la doon wax moom lañ doon wax léegi nit nag doo nekk imma yeneen saa saa nee na laa yakun ahadukum imma <laughs> waaw bu kenn ci yéen nekk ab imma mooy maa ngi ak yow ku mu dem rek ku fekk nit ñuy def mu ne maa ngi ak ku mu romb maa ngi ak yow ku ma déedéet da nga am personnalité xamal li la yàlla di xaar ci yow te nga nekk ci loolee waaw ku la ci fekk fekk ci la si waaye bu la keneen buubaale bu nekku kat katar nga xamante ne yow fa nga jaar caméléon couleur fa nga jaar rek ngay jël déedéet yeneen saa saam tere nañu ñuy nekk kooku waaw nga nekk fi di wax naan in ahsanan nas ahsant bu nit waaye bu ñu ñaawalee ma ñaawal mu ne déedéet walla kenn yéen ak bu ñu tooñee euh, euh, ñu ñaawal déedéet ñoom bu ñu tooñee rafetal leen bu ñu rafetalee da di rafetal in ahsanu ahsan euh, ahsinu wa in zalamu fala tazlimu bu ñu tooñee bu leen tooñ voilà aw kama qaala alayhi salatu wassalam kon reconnaître ak bàkkaaram ba pare di am xen même ci borom bi daal di koy jéggal wa raghbatu fil maghfira watirage yi yooyu rek na tam bi annahu la yaqdiru ahadun ala zalika illa hu kene kenn yëpp point tawhid mooy parce ku sa tawhid baaxut sax ñaan du baax point tawhid yii nii dafa am solo ñaan bi lépp la ëmb mooy kene gis nga bàkkaar sëriñ di wag daa mënuñ ma koo baal mënuñ ma ko jéggal waaw ñëw nag ci xabru borom ab sëriñ naan ko ma ah, sëriñ Masamba wala sëriñ Mademba wala sëriñ euh, euh, Nogoy waaw maa ngi lay ñaan yaa ma gën a xam sama bopp sama bàkkaar yi ma nekk yàlla nag ma ko jéggal yow da ngaa feebar wala lan da feebar d'après li ah, yow nga xanaa xamoo li borom bi wax léegi dañ fàttali wa man yaghfiru illa Allah ana kan rek moo fi nekk di jéggale bàkkaar yi ku dul yàlla yeneen saa saa wax ni ci ñaan bi fa innahu laa yaghfiru dhunuba illa ant daa dëgg-dëgg kenn du fi jéggale bàkkaar ku dul yow. di warom bi tabaaraka wa taala nga naan Serigne ma soxna ma demba ak Serigne Nogoy kën a jéggal yow da ngaa wéradi wala lu la dal mooy loolu yépp da koo dugal wa fi kulli dhalika ishara ila al jam' lii ñaan gi kaddu yi ma fi tudd yépp al imam ibn abi maanaa yi nga xam ne moom la làmboo day junjulan al jam'u dajale bayna shari'ati mooy shari'a yoon wi nga xam ne mooy li borom bi tëral ni darlin yi wal xaqiiqa ak réalité dëgg-dëgg mbir yi waaw loolu kenn du ma ci jàppale kenn manuma li tax ki may tawfiixal ba ma man cee ne moo yàlla waaw fa inna takaalifa shari'ati ndax gis nga euh, euh, yi ma shari'a ne ma defal yi ma gàll togguma ko jëf moom borom bi tabaaraka wa taala wala yonentam alayhi salaatu wasalaam laa tuhsalu illa ida kaana fi dhalika awnun min allah nit ki manu koo jote lu dul ne da cee am dimbalu yàlla waaw mooy yépp luy fàttalikul keroog bi nga xamante ne mooy suñu xadis ba la génn waaw man lazima al istighfar voilà boobu laay wax bu ibnu Mas'ud bi non bu ibnu Abbas bi radiyallahu anhu wa mille huit cent soixante-treize dañ fa waxoon waaw mooy ne mbir mi en fait nga xam ne yàlla mooy def wallaahu xalaqakum wa maa ta'malun borom moo leen bind ak li ngeen di jëf kon man li ma gàll ne ma defal kenn mënu koo jote di ko def di ko matal lu dul ne ci ndimbalum kese loolu mooy xaqiiqa bi voilà mooy ndimbalu yàlla kese fi ne sinon bu yàlla génne woon ci loxoom ci ñoom du ñu nekk tous moo tax wala takil nii ila nafsi tarfata ayn Allah mu bokk ci ñaan yi nga xam ne yoon nent bi alayhi salatu wassalam sayyiduna muhammad ni nekk ci mu ngi ci euh, alxakim voilà an-Nisaburi rahmatullah alayhi daal dina koy solo yonent bi alayhi salatu wassalam doon bokk na ci ñaan yi nga xam ne ñaanu ngoon yi waaw nit ki di reconnaître que ne euh, mbiri borom bi bu ma bàyyee saa wopp de waaw ayn yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghith li sha'ni kullahu wa la ila nafsi tarfata ayn Allah waaw yaa hayyu yaa <laughs> bi ñu génnoon bee paase du kàddu yooyu turu yàlla yooyu la doon astaghfirullah alladhi la illa huwa alhayy alqayyum yaa hayyu yaa qayyum yow mi nga xam ne yow dong yaa ciy dund te yaa taxawul ci jaam yi bi rahmatika di jaar ci sa yërmande kese nag astaghith moom laay ñaal di jaar nga ñaal nga nga ci lap di ma lap ci géeju bàkkaar yi ak yu suufe yi ak sori la waaye borom bi maa ngi jaar di dagaan sa yërmande di la dagaan di ko jaar ci sa yërmande bu yaatu gi nga xam ne moom sabaqat rahmati ghadabi ba nga waxoon waaw sa yërmande boo jiitu sa mer sa sànq ay waay borom bi kon aslih li sha'ni kullah yal nag ma yëwénal sama mbir yépp bul bàyyi benn benn parcelle yëwénal lépp borom bi tabaaraka wa ta'ala ah mboolem seen wala takkil nii ka bu ma ilaa nafsi bàyyi naa sama bakkan tarfata ayni lu teg na xabatul mukk borom bi kon loolu la moom al imaam al euh, euh, abi jamra radiyallahu anhu di wax nii waaw kenn beneen takaalifu sharia yi jaam da koo manut di ko taxawee di ko jote ci ndimbalu mooy al qayyum mooy taxawu bañ mën a yi mu ñu waaw mu ne lii nag moom lañuy wax xaqiiqa mooy dëgg-dëgg moom la ñuy dudd di ki jublu xaqiiqa mooy mbir dëgg-dëgg yàlla mooy def quoi voilà waaw waaw waaw mu ne bu ñu imaginer woon wala mu dëppoo ko ne jaam bi dafa wuteeg li ko boroom bi digal ba li nga xam ne borom bi ci maadu teem dogal ba mu tegoon ci kaw ba mu dogaloon ci kawam war koo dal layu le fait yow aay yi leeroon na digle boroom bi leeroon na mais nga def le contraire waaw mu ne bu boobaa même jaam bi ñaar kese ñaar kese mooy mooy deseeg moom digganteem ak boroomam immaloo ko bas waa boroom bi nag ne ko waaw euh, euh, ci maanuteem teg ko buggal ndax xamal na ko mu xam may ko capacité yi def wala mu bàyyi yooyu yëpp defu ci dara xam-xamam bi jaruñu ko dara kàttanam gi terew mayu ko mu bàyyi yu bon mu koy def soit borom bi mbugal ko ci li nga xam ne bi muqtaral adli ci li nga xam ne mooy ak maadu teen kese aw wala boog alafu malgré ça sax mu jéggal ko bi muqtaral fadli ci li nga xam ne mooy ngëneelam kese waaw hatta yow li nga def sax wuute woo ak dara def nga borom bi jàppandal na la nga def malgré loolu nga def xam nga lan lu tax nga am ko lu tax ci ngëneelu yàlla kese la moo tax yonent bari saar saam doon wax ne xam leen na amul kenn waaw koo xamante ne nii ay jëfam dina tax mu dugg àjjana ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man waaw ba ci man yonent bari saar saam Allahu akbar illa an yataxammad yan an yataxammad ni lu dul borom bi daal di may sëmbërtal dugal ma man sayyidna Muhammad mooy wax de et eh, attention ah. <laughs> yonent bay sa sa mooy wax boppam hadith sayna Abu Hurayra mu ngi ci sahih allahu akbar mu ne leen saa saam bi mu lan yadu lan yudxila ahadan amaluhu aljanna qaalu wala anta ya rasulallah qaala laa wala illa an yataghammadani allahu bi fadlin wa rahmatin allah aw yoneen saa salam ne ma amul kenn koo xamante ne nii ay jëfam kese dina tax mu dugg àjjana amul saxaaba yi comprendre nañ wax ji porté wax ji ni mu réy ñu ne ko mais yeneen saa salam même yow même yow say jëf say jëf kese du tax nga dugg àjjana mu ne leen mu ko ba ci man man bañ naa lool même man samay jëf kese man Seydina Muhammad kese yu yërmande yàlla àndut loolu manu ne du ci dugg manumaa dugg àjjana bu boobaa lu dul borom bi allah yataghammadaniya daal di may muur comme ni eh, jaasi ji boo koy dugal ci mbar mi waaw nga xam ne day day muur lépp lépp li nga xam ne mooy weñ gi mooy mu muur ma allahu bi fadlin ci ngëneelam wa rahmatin ak yërmandeem loolu kesee fi nekk moo tax yow bu dee yeneen saa salam li nga xam ne quand même mooy daj dëpp gi mooy leeru yàlla gi moom moo wax lii ci boppam loolu nga may xalaatal beneen mbindeef ne moom moom moom na yàlla loo xam ne manuloo na ba du dul mbir yu deme nii waxoolu dëgg wala dangaa xamul dara ñu xamal la amul benn mbindeef boo xam ne jaamu na yàlla lu tax ñu naan walla moom jaam moo tax waxu waxu ñàkk tawxiid ak ñàkk yar yooyu ak ñàkk xam borom bi ngay dégg ci suñu suufu tànt yi waaw ñu koy wax ay nit di ko wax ne ñooy ustaas yi wala ñooy gàmm wala ñooy nàngam wala ñooy màggal wala yooyu mooy loolu wanewul ludul fi nga xamante ne mooy suñu ñàkk a xam dara ak suñu li nga xamante ne mooy ñaawi teggin ci suñu kanamu borom. di ko waxal ab nitu yàlla kat naan li mu liggéeyal yàlla nangam nangam comme si yàlla il est defal ko lool ma ne kooku defu fi dara laa wax ci kanamu yàlla defu fi dara lu tax mu mérite tous. ngëneelu yàlla képp te boo xoolee bu dee ko bind bàyyi la lépp ngëneelu yàlla lay wax danaan yàllaa ma dimbali yàlla la yéen ngeen ñëw gannaaw nga dooloon yàlla yow ci la bopp la mënu la demee lu dut nii maaxàllaa moo tax yenn yi boo ko yàggee digg ci say nopp parce que sa pas-pas bu baaxoon sax boo mayul day dégg teggi waaw lii mooy dëgg lii yoneen saa saa wax huwa as-sadiqul masduq kon loolu lépp jàpp bi xam ne même li ma taxawu sax li imam nabi jamra naan bu bu imagine woon waa ji def lu lu dul noonu ñaaray am mene même bu defee lu baax sax taxawe yiñ ko gàll sax loolu manu ci amee dara lu ci ngëneelu yàlla ak yërmande yàlla te moom xam na ko wax na ko voilà loolu xam na voilà sauf que dañ koy préciser rek mu leer ba aji dégg bañ a jàpp jàpp ne waaw lool mooy ki mooy quoi mais ma ki nekk ci li yàlla digle sax minnatullah la fadlullah la ngëneelu yàlla la waaw waaw waaw am na nitu yàlla yi nettali naan kenn ci ñoom <laughs> waaja dañ ne ko léegi yow dañ lay dugal àjjana baasa wu ci say jëf kese wala ci ngëneelu yàlla moom mu jàpp ne comme que daa jaamu yàlla ay at yu bari di jaamu yàlla rek mu ne ah yàlla kon ci man moom yan moom ci sama kii quoi ci sama li ma jëf jaamu yàlla gi ma loon nga dugal ma ci loolu àjjana waaye saay ba gisee ba ne nii mu xam ne eh, man safara laa jëm parce que man defu man xéewal yi ma yàlla defal rien que ak gët gis dégg euh, dundal ma ba pare moo ma defal quand ma koy jaamu xiir ma ci boppam yóbbu ma foo xam jamono joo xam ne am na ñeneen ñoo xam ne xiiru leen ci boppam yóbbu leen ci boppam mu ngi leen seedaan ñu nekk ci mooy yàlla yooyu yëpp borom bi defal ma ko ba koy jaamu mais man bu ma taxawee tey ne yàlla bu digal ba <laughs> bi mu gisee lool xam ne en li mu fi jaamu yàlla fayu sax benn ci yooyu matalul sukku cant ci benn xéewal ci yooyu te yii mooy yi nga xam ne eh, yii mooy yenn yi kese waaw ah, borom bi kon ci sa ci sa yërmande kese waaw dugal ma àjjana ci sa yërmande waaw kanamu borom bi ñooy ñan waaw ala kulli shay'in ma xala Allahu baatilu waaw loolu mooy dëgg Seydina Labiid radiyallahu anhu ma ne lépp lu borom bi génne loxoom lu dut yàlla neen la waaw waaw képp ku ñuy yëkkati yàllaa tax jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu wa azumat sultaanuhu waaw yàlla nañu borom bi may saxal ñu ci kàddu yii nga xamante ne moom la yonent bari saa saam jàngale ñu ne ci comme ko ñun ci mooy ko lañ dëkk léegi nag nañuy nu naqal di nuural di labal suñu waxtu yeeg suñu yëpp ci wax ci kàddu yu mel nii waaw ngir mën a tuuf mu may ñu ci ngënalam kese nag gu yaatu gi waaw ci li nga xam ne mooy njéggalam gi nga xam ne moom ku mu jéggalati yow dootoo amati am ridwaanam ñi nga xam ne laa saxafa ba'da amul ab sàjjam gannaawam amin kon dañuy yem ni bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di wa ñu gis hadis bi ci tegu wa rahimallahu an al imam ibn abi jamra wa an al hafiz ibn hajar mi ko toxal rahmatullahi alayhima bii di ñëw ñu gis hadis mille huit cent soixante-seize hadis sayyidina mawlana thawban mawla rasulillah